a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati ali imraan alayhim assalaatu wassalaam kon ba léegi ñu ngi ci laayaab téeméer bi ak ñeent fukk ak ñeent di wax fi suñu boroom doon wax wama muhammadun illaa rasul li muy wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da nekkul lu dul ndawam jaaroon na fi ay ndawam yu ko jiitu woon ndax bu faatoo walla ñu daal di koy rey mooy da ngeen di dellu seen gannaaw képp ku dellu sa gannaaw nag na nga xam ne loolee daal di wul lor boroom bi dara te borom bi xilséef naa fay ñi nga xam ne ñoo des te di ko sant des ca la nga xam ne moom la leen bàyyee loon léegi nag ñu ngi ci doon gis di di comme ni ñu ko dige woon naka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam génne àddina agsi woon nañ ci yawmul xamiis muy bésub ajju bésub alxames mooy fukk juróomi fan laata muy génn àddina ci la génne woon waxoon ñu sotti ko juróom ñaari njaq yoo yële nga xam ne kenn fecciwul fañ leen yee woon léegi nag ba mu ñëwee ci la génn amuk tànn mu génn jiite nit ñi daal di leen xutba xutba bi nga xam ne am na lu ñu ci gisoon ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna léegi nag bi nga xam ne ci la delluwaat bés boobu noonu ci bés boobu yawmul xamiis boobu laata mu doon génn di julli ji ci la fa ay saxaaba ñëwoon doon ko seet si voilà parce que dafa comme ko feebar dafa metti à chaque fois am na ñu fay ñëw di ko seet si léegi nag bi nga xam ne ci la nekk noonu laata muy génn di dem di di wax ñu sotti ko juróom-ñaari njaq yi loolu dañ ko fàtte woon mooy moom la Mawlaana Ibn Abbaas doon wax naan saa bu fettali ko yawmul xamiis mooy bésub alxames rek da doon jooy ne ndax istadda dafa taroon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waja'u muy mettit ya nga xam ne moo ko daloon o ca la ginoon a tara bisub alxames boo bële léegi nag daa am saxaaba yu fa seet si woon nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen léegi indil leen ma benn kayit ma bindal leen loo xam ne du ngeen sànko ginnaaw gi léegi am ñu ne noo yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéen xanaa gisu ngeen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni nga xam ne noo nee nii la ko feebar bi sonale ba mu sonni nii ñu nekk fi di ko préoccupé muy bind leneen ak nekk fi di wax ak yooy te dénkoon nañu lu jiitu alquran ci xajjatul wadaa ak yeneen yeneen naan naan naan maa ngi leen di dénk maa ngi leen dénk loo xam ne bu ngeen ci jàppee du ngeen sànq ba faw kitaaballah téere bi yàlla bi ak yooyu ak sama sunnaak wa itrati ahl bayti sama njaboot ak yooyu yooyu yëpp ni mu ko wax ñépp xam nañ ne kon yonente mi alayhi salaatu salaam du ñu dénk lu génn alquran sunnaam ak yi nga xam ne moom la doon léegi am ñu wax lool am beneen mbooloo ne non non non leen ko jox rek léegi nag biñ nekkee di wax noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen sax i eh, baax na doy na jarul sax ngeen may indil dara nii baax na nii aywa yéen léegi dem leen après ci la bi <laughs> ñu demee léegi nag ci la euh, waxoon ni sotti ko juróom-ñaari njaq yi daal biñ ko ko sottee ci la génne daal di xutba loolu moo tax ñenn ñi ne de toute façon la mu a wax la bëggoon ñu bindal ko wax na ko ca xutba ba voilà am nag léegi nag boroom xam-xam yi dañ cee wuute nga gis ñi nga xam ne ahlul bid'a wal waa ku mel ni shi'a yi gaa naan loolu daa bëggoon a bind ne naa Ali ibn bi Talib mooy ki nekk xalifa waaye loolu kadib la wax la loo xam ne du dëgg nan lañ ko xamee nan lañ xamee ne loolu la te yonent mi alayhi salaatu salaam gisoon nañu ca xadiis yi njëkkoon a gis bi mu naan damaa bi muy door a feebar naan da mébatoon naa woo Abu Bakar ak sa frère yow Aïcha ma bindal leen loo xam ne kenn du wute ci mbiru Abu Bakar ginnaaw ndax damay ragal ay ak boroomi xemmeem téef di xemmeem loolu lépp pour pourtant malgré yooyu ak tamit la fekk que fii dinañ ko gis léegi insha allahu taala ak li mu waxoon ci xutba bi bi sa bi mu waxee ne daa am jaamu yàlla boo xam ne borom bi daf koo tànn loo la ne fa moom ak mu des wi moom mu tànn la ne fa yàlla Seydina Abu Bakar jóg radiyallahu anhu naan ko jënd naa la suñu bàyyeek suñu yaay yi mu ne ko ala rislika ne ko desal rek après bi mu déggee nit ñi di protester quoi mooy nit ñee doon naan mais ba jóge Abubakar lu muy yonent ma lay saaf nag ki gën ki ma gën a jariñ ci ànd gu ma ànd ak moom sama saaba yi mooy Abubakar nii te bu ma doon jàppe xarit moom laay jàppe xarit waaye nag suñu borom moo ma jàppe xarit comme ni mu jàppe Ibrahima xalila alayhi salaatu wassalaam léegi nag après ci la doon wax ne voilà yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw ba mu paree loolu dénkaane waa loolu lépp kon pourtant loolu da ci bidin yi moo tax yenn ci boroom xam-xam yi ne waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam li doon wax lenn la mooy Seydina Abu Bakar mooy nekk xalifa ginnaawam malgré loolu sax waa ahlu sunna wal jamaa rahmatullah alayhim dañ ne même ne Abu Bakar mooy xalifa loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxu ko ci lu leer waxul kenn que ne yaay nekk xalifa sama ginnaaw ci lu leer te pourtant indice yi yëpp da nga nga wuy wane ne ñoom seen objectivité ak tamit wax rek te yàlla tax mooy ñu ne malgré lii nii niru na lu leer mais quand même leerul voilà léegi nag lan nga may waxal nag ki ñoom chiites yi nga xam ne amuñu dara lu leer bëgg ne loolu la yonent bi alayhi salaam bëggoon a bind hada kadibun wallah loolu ay nar la wallah wat naa ko ci borom bi tabaraka wa taala kon nag ginnaaw loolu bi nga defee xutba bi ba pare après nag bi mu delloo këram am na ci fan yooyu benn bés yonent yi daal di nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam salaam léegi ba mu fa nekk soxnaam yi léegi sayyidatu Fatima radiyallahu taala anha di doomam dal di agsi bi mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di bég mooy bi muy dox sayyidatu Aïsha moo ko nettali comme ni mu ñëwee ci Sahihayni nee na bi muy dox daanaka boo ko gisee sayyidatu Fatima boo ko mësoon gis muy dox danga naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam la mooy dox mooy mu niroo nuñ doon doxe ñoo boo ko gisee muy dox nii yow bu dee da ngaa gëmm nii di xool tànk yi kese ni muy doxe danga nga naan yonent bi la alayhi salaatu wasalaam tellement ñoo bokkoon liñ doon doxe léegi nag bi mu ñëwee yow boo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ah marhaban bibnati ne ko bienvenue tagata ta ta ta tagata ta ah, hmm, hmm, <laughs> waaye yow ni ñu koy waxee rek taga <laughs> waaye eh, li mooy bienvenu voilà dalal ak jàmm yow sama doom bu jigéen léegi nag daal di koy toogloo ci ndejooram wala ci càmmoñam après daal di koy déey am nu ko déey jigéen ñépp a toog soxnaam bi ñu ngi toog radiyallahu anha radiyallahu anhunna wa ardaahunna daal di koy déey benn mbir sayyidatu Fatima radiyallahu anha daal di ree léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam koy da ko déey benn mbir muy jooy voilà yonent bi alayhi déeyaat ko beneen mbir muy reetaan sayyidatu Aisha radiyallahu anha ma ne ko ah yow waay yow Fatima yow nan la la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun ñépp ñu nekk nii mu daal di lay am lum la wax ah déy la benn mbir ngay jooy après mu waxaat la leneen ngay ngay reetaan mu nga mu ne walla la la wax mu ne ko noo man nag du ma wax li nga xam ne mooy secret yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag bi yonent bi alayhi salaam génnee àddina sayyidatu Aïsha radiyallahu anha loolu ba léegi mu ngi woon ci nag la mooy lan la ko yonent ba lay saar saam waxoon loolu foog ma fexe xam lan la comme ko yonent ba lay saar saam ba muy dund ba mu ko waxee ba mu ko ko laajee sur le champ foofu dana ko man duma wax secret yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu génnee àddina nag mu ne mu sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha léegi nag ne nag sayyidatu Fatima ne ko nag léegi yow ah, nettali ma li la yo li la sa baay waxoon li la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon léegi ah ma nettali ma ko te nag damay jaar ci àq bi ma am ci yow laa lay ñaane nga daal di may defal loolu mooy wax ma lan la voilà mooy parce que yaay la ci moom voilà parce que sayyidatu Fatima doomu yonent bi alayhi salaatu salaam te sayyidatu Aïsha soxnaa yonent bi la alayhi salaatu wassalaam mu ne ko àq boobu ma am ci yow te di àqu àqu boobu laa lay ñaane léegi nga wax ma lan la la waxoon comme que génn na àddina léegi sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne ko waa baax na léegi comme que sama yonente bi alayhi salaatu wasalaam génn na àddina man naa laa wax lan la ma doon wax mu ne ko waaw xam nga lan la ma wax bi mu ma njëkkee deey ba ma doon jooy dane ma Seydina Seydi dana kii de seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam daf ma doon gaaral alquran di ko exposé ñuy jàng mu di ko ñuy ñuy réviser alquran ci at mu nekk benn yoon te loolu waxoon nañ ko ba ñuy door a tàmbali at mii nag ñaari yoon la ma ko def la la ma gaaral alquran gisuma lu dul ne sama génn àddina moo jege nee na nag mu ne ma ragalal yàlla te nga muñ ci métit googu nar laa dal musiba googu muy sama génnu àddina fa ni'ma salafu analak yëgal ne ëskay ak a man mi nga xam ne maa lay jiitu ji yow Fatima man sa baay di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu moo ma jooyloo man Fatima radiyallahu anha nee na ginnaaw gi mu daal di may dee beneen mbir ne ma nag ndax gërëmoo ah yow mii di Fatima nga nekk sayyidatu nisaa'il mu'minin nga nekk sangu jigéenu way ngëm yàlla yépp léegi nag nee na lool nag moo ma kontaan loo ma daal di ree waaye am na ci beneen riwaaya boo xam ne dane ko lim ma re lim ma wax ma reetaan mooy dane ma bul bi ma waxee ma jooy léegi dafa ma ne bul bul kii bu ma génnee àddina yow yaay njëkk yow yaa may njëkk a fekk ci sama waa kër mooy yow yaay njëkk génn àddina fekk si ma yow man laa ci sama waa kër nee ma kontaan daal di ree <laughs> allahu akbar wallahi alladi laa ilaha huwa ñun kuñ jëne woon suba ngay dee wallahi doo reetaan waay ma ne ree moom dee la ko mooy baayam rasulullah sallallahu alayhi wa moo ko ne yow yaay njëkk bu ma faatoo damay faatu bu ma faatoo sama waa kër sama njaboot yow yaa ci njëkk faatu fekk si ma wallahi loolu même bu ñu ko yonent bi alei saatu salaam waxoon ñun wallahi lu tax ñu reetaan yée ñuy gis moom daanaka ku ñu gis day jàpp ne sawaay mii dee na walla ay dee dee loog nekk nag ki jaamu yàlla du du jeex ak tamit di kii walla kii mooy ba pare ci àddina wallahi ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi mat walla <laughs> allahu akbar dëgg-dëgg mooy ñi mat de comme ni yonent bi alei salatu salaam waxoon ne ñi mat ci góor ñi ak ñoo bari waaye matul ci jigéen ñu dul sayyidatu Maryam ak sayyidatu Asiya ak ñoom sayyidatu Xadiija ak sayyidatu Fatima yii te gëneelu fa euh, Aïsha ci yeneen jigéen ñi ah mooy comme ni sarin daal di gëne muy seen plat boo bale ni mu gëne yeneen façon plat yi wallahu taala alam kon nag affaire baa ngi noonu le léegi nag ci bés boobu ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam feebar bi nag bi nga xam ne dafa gën tar moo tax Seydina euh, kii nu mu tudd Ibn Ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu wa ardah nee damaa dugg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dal di laal yaram bi mii mu ngi tàng jër ma ne ko mais yonent manuma ci woon teg sama loxo naka noonu Seydina Abu Sa'id al-Khudri daal dinay nettali mel noonu tellement yaram bi ni mu tàng mu ne ko nee alayhi salaam mais yow sa feebar bi tàng naa te metti mu ne ko waaw mu ne ko waaw mu ne ko mais parce que yow da ngay kii mu ne ko man damay yëg feebaru ñaari nit lii dal ñaari nit ci yéen mooy lu toll noonu man moo may dal man mu ne ko parce que yàlla da lay gën a yokkal sax fay mu ne ko waaw ñun yonent yàlla yi mu saar san comme ni wax Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ne voilà ne ñi gën ñi gën a metti am nattu ñi gën a tar nattu mooy yonent yàlla yi mu salaatu wassalaam topp ku gën ku leen gën topp ko gën a niru dañ mooy natt yi noonu lay toll la léegi nag mu ne yub talal maru dañuy nattu nit ki ala bi diini selon rek fi ko diineem toll noonee la nattu bi di tolloo di metti loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon souffrir lu metti moo tax sayyidatu Aisha yu génnee àddina mu ne man de radiyallahu anha dootuma wax kenn ci wàllu sukuraat gu metti ginnaaw bi ma gisee yonent bi alayhi salaatu wassalaam sukuraat bu mettee noonu